wasal man arsalnaa min qablika min rusulinaa ja'alnaa min duuni rraxmaani aalihatan yu'baduun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ña mooy mooy mooy ñeen fukk bi ñu nga mooy ñeen ñeen fu mooy bi nga xamante ne nii mooy ñeen fukk bi ak juróom cinq bi nga xamante ne nii mooy quarante-cinq verset bi boo fàttale ko laaya bii la sëy la muqaatil waxoon ne rahimahullahu kane bii moom Medina la wàcc wallahu ta'ala alam waaye waxoon nañ la lépp rek dañ ne déedéet saar bi yépp Makkatal Mukarrama zaada allahu tashrifan wa la wàcc suñu boroom nag ne wasal laajal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ka nga xamante ne nii arsalnaa laa yónni woon min qablika laajal yonent yi nga xam ne yónni woon naa leen yu la jiitu mir rusulinaa ta bokk ci suñu ndaw yi ñu doon yebal ci nit ñi ajaal naa ndax ñun boroom bi tabaaraka wa dañoo def min duunir rahmaani wëllif boroom bi nga xamante ne ni moo fees del la yërmande alihatan ay yeneeni yàlla yoo xam ne moom lañ ko war xam ne ñoom lañ war a jaamu ci ku palaasu borom bi tabaaraka wa taala laajal rek est ce que loolu benn yonent mën naa taxaw la wax loolu la yow rasulullah waa kuffaaru Quraysh yii di la wax naan loolu ci lañ newoon ba pare di wax yu waxi caaxaan yooyu mu ne kaay ma jox leen misaal ci yonent yooyu nga xam ne maa leen yóndu woon te liñ doon woote mooy wéetal mbar rahman wéetal borom bi feddal ak yërmande tabaaraka wa taala mu ne wa laqad arsalnaa Muusaa bi aayaatinaa ilaa Firawna wa mala'ih eh. mu ne wala xat dëgg-dëgg arsalnaa yónni nañ Muusa yonent ba nga xam ne moom nañ doon wax sayyidina Muusa ibn Imran ala nabiyyina ko bi aayaatinaa ci suñu laaya yu leer yi ilaa Firawna ca waaja ñu doon wax Firawna di buuru Égypte wa mala'ihi ak gàngooram ak kilifa ya nekkoon moom muy dagam ya fa qaala bam ñëwee nag moom sayyidina Muusa ne leen alayhi salaam rasuulu rabbil alamin man de ndaw boroom bi nga xamante ne mooy boroom bindeef yi lépp laa falammaa jaa'ahum bil baayaatina mu ne nag gis nga nag ba leen waxee lool ëndil leen li nga xam ne mooy mandarga yi wan ne man maa ko yónni moom Muusaa moo male alayhi salaatu wassalaam idaa hum minhaa yadhakuun ñoom daal Firawna dagam daal xam nga luñ def dañoo déglu Seydina Muusaa mu wax wan leen di boroom bi indi fa ñoom nag lan lañ réagir lan lañ ko tontu ñoom bañ dégloo wax ba pare yadhaku minha ca moom yadhaku nañuy reetaan ko waa mooy saboote gañ waxoon jamono yee rek di laaye waxoon ci saar bii nii suñu boroom ne wa ma min ayatin akbaru min ukhtiha suñu borom ne te gis nga ñoom ñoo ñële Firawna ki dagam wanuñ leen woon benn ci laayaay borom bi tabaaraka wa taala mandarga yi wan ne borom bi tabaaraka wa taala dong lañ war a jaamu te moo yónni yonent bi alayhi salaatu ci ñoom waaye bu ñëw rek hiya moom akbaru mooy gën a màgg gën a rëy min uxtihaa ba ko jiitu woon wa axadnaahum ñu jàpp leen nag bañ weddee yooyu yëpp bil azaabi ci mbugal mi la'allahum yarji'uun mooy borom bi teg yónni fii ci àddina comme ni mu waxoon ci suuratu sajda dinañu dinañu ko gis wala nudiqannahum min al-adaabil adnaa duuna al-adaabil akbari la'allahum su suñu boroom ne wala dinañ leen musal li nga xam ne mooy mbugal mi nga xam ne comme li Sayyidi Abdul Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu anhu si doon wax naan bi nga xamante ad-Dabbaagh doon wax naan li nga xam ne mooy bu minimum bi min al-adaabil akbari mooy mbugal mu minimum bi moom la leen boroom bi di teg ba pare ngir nag ñu dellu walla bugal mu mag mu leen di dig di ñëw fii ci yaati bële ci àllaaxira kon nag mu ne gis nga ñoom Firawna nii ak dagam yi gaa yi gis nga laaya bu borom bi joxe ba mu ñëw beneen bay ñëw mooy ëpp mooy gën a màgg gën a rëy ba jiitu woon wa axadnaahum ñu teg leen nag yenn daan fii bil bi ci ay mbugal la'allahum amaana yarji'uuna ñu daal di dellu nga xam ne mooy wa qaalu bale nag mbir ya dalee ndax mbir mooy deret jaag ak dex ak ak mbott yaag la nga xamante ne metti la yu leen daloon nag ndax ñoom ñoo weddi woon saa su ne amoon nag ñu bëgg ñu wuññil leen ko lan la lan lañ doon wax waqaalu ñuy wax naan yaa ayyuha saaxir e yow njabarkat bi wal iyaadu billah seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam lañ doon wax nii de awliya ñu ne ko waa yow ñoom ñu ngi def mooy seen mooy yàlla borom bi teg leen ay mbugal ngir ñu dellu awliya ñu ñëw kii nga xam ne moom la def muy bunt bi mu war a jaar ngir mën a ci borom bi di yonent boobu nga xam ne moom la leen yónnee di Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam ñëwuñ toroxlu ñu naan ko yaa ayyuha saaxir eh yow jabarkat bi nga xam ne yaa tax lii lépp dal ñu ud'u lanaa rabbaka way ñaanal ñu sa borom bi ngay wax waay bima ahida indaka li nga xam ne moom la la dig te nekk fa moo ci yow inna naa dëgg-dëgg ñun la muhtaduuna dinañu gindeeku lii rek seen wax ji rek boo ko déggee xam ne ñii waxuñu dëgg bés buñ leen wëññalee du lii la suñu borom waxoon waa Quraysh kero bim naan inna kaashiful azaabi qalilan innakum aa'iduun ne waaw yéen a ngi naan génneel leen teggil leen wuññil leen ñu mbugal ñu leen teg ci. maral gi leen dal ba ngeen di xool asamaan si mel ni ay saxaar ngeen di gis léegi nag nañ leen ko dindi di ngeen gëm suñu borom na waxuñ dëgg ñun dinañ ko wuññile waaye xam naa ne dinañ delluwaat ci kéeféer ga ñoom Firawna nag même lañ wax ñoom bi ñaan kese di wow Seydina Muusaa ngay xam ne ñii moom de toute façon bés bu affaire bii dem ñuy dellu ndax ki nga xam ne moom mooy yonent bi au ñu ne ko yaa rasuulallah yaa nabiyallah wala sax ñu ne ko xanaa moo a jekk alayhi ayyuha saaxir hé yow mii nga xamante ni yaay jabarkat bi la yow mii la ñuy wax laa waama udon lanaa rabbaka laañal ñu wuñaanal ñu sa borom dagaanal ñu sa boroom bi ma ahida indak liñ la dig ci ay xéewal inna naa ngir mu teggil ñu li ñu dal inna naa la muhtadun wat nañ ne ñun wabara di ci renforcer bi ak tawkid naan la muhtadun dëgg-dëgg ñun dinañu gindeeku suñu boroom ne falam maa kashafna anhumul adaaba idaa hum yankusuun mu ne falam maa kashafna anhum ba nga xam ne ci lañ leen wuññil mu wëllif leen al mbugal ma ma leen daloon te muy mu minimum ci deret yàgg yooyu ñu fi tudd léegi dinañ ko tudd ci bu baax ci biir saar yi inshaa allahu taala ci ci yaatal buñ ci agsee hum bu kaw ñoom nag ca bañ leen ko wuññilee rek ca saase ñoom yanku ko suuna mooy ñu dellu gannaaw ca seen kàddu gañ joxe woon ne dinañu gindeeku ñu dellu ca gannaaw mel na du ñoom wa naada mu fi qawmi ba pare firawna nag teg ci leneen woote nag ci biir ñoñam yi waaw def discours bu mag ne leen xaala mu ne leen yaa qawmi def benn discours boo xam ne te firawna bu doon def discours cëy ku tardé képp koo xam ne wallaahi ñëwoo te wallaahi yow keroog mooy yow yaa signé daal yow li sax dee moom yaa ko signé boo gis nga façon na yooyu pour nga xam ko gis nga ñun léegi suñu réew yi nga xam daf ñu ñàkk kilifa mooy ne ay réew la yoo xam ne bëgguñu ko ñu jiite ku ñu fi fal ñaari minute gaa yi xeex la nga jóge fi ñu ne way defu fi dara mooy ñu nanguñu kilifteef moo tax dañu dem ba buy wax yi ñoom du ñu xam Firawna du ñu man a imaginer nan la meloon waaye suñu monde bii ñu nekk àddina bi boo ko bëggee xam xaw a jëli tuuti lu xaw a jege Firawna na ngay xool Corée du Nord fa ñoom Kim Jong Il ak ñoom ñoom ñoom Kim son maamu ñoom mooy seen maam maamu Kim Jong Il ma jiite moom nga xam ne gis nga bés rien que mu xool la rek fekk yow bëgg daa bëggoon bi mu la xoolee nga reetaan fekk yow xaw ma lu yàllay dogal ba fekk loon nga reetaan kese man na wax ñu rey la léegi te kenn du kaas kenn du wax dara kenn ñemewul a yëngu lu mu bëgg mooy am bu la xoolee sax ne na dee léegi léegi lañ lay fàtt amul ñu naan lu taxa non yu mel noonu la Firawna nag moo rawoon yooyu yëpp moo tax bi muy def discours def discours ci nitam ñu ne wanaada mu woote firawnu fii qawmihi ca ñu am di def discours am ba ne yaa qaala mu ne yaa qawmi yee yéen samay ñoñ yee yee égyptien alaysa lii mulku misr est-ce que du man firawna mii maa moom nguur ak misr misar misr nga xam ne Égypte nga xam ne moo moom àddina bi ëpp fi doole est-ce que nguur googu du man mii maa ko moom man firawna wa haadihi al anhaaru jàkk yi ngeen di gis ak géej yi ngeen gis dex yi fi daw fii niil beeg confluent yi mooy braawu niil beeg dex gu rëy gi fi nekk ndox yi fiy jaar yépp tajri day daw min tahti ci sama ron ak ci sama sopp sama co sama li ma neex man maa koy dawal man Firawna mi te ci sama ron lay daw afala tubsirun xanaa gisu ngeen moo gis nga waxu politicien rawatina nag bu dee gaa yi lay déglu ñi lay déglu militants yi ñenewul ñu laa wax dëgg ba pare xam nañ ne de toute façon Firawna ñépp xam nañ ni waxul dëgg ña fa ne woon ndax Firawna mi kañ la fi juddu mais ani la niil bee fi woon maa ngi fi woon yii yépp a ngi fi woon léegi moom nan la bëgg a wax ne mooy mbir mi moom moo moo moom nguurum Misra waaye yii yépp day daw ci ronam ak moom ni mu ko bëggee ni mu ko neexe moo tax muy daw afalaa tubsiruuna waaye yéen xanaa yéen amu ngeen ay bët ngir gis am ana wala boog man Firawna mu ngi ci discours bi ba léegi ci biir égyptien discours bu mag ba bu doon tey dañ naan ho oh, discours devant le peuple devant l'Assemblée nationale waaye bu teg leneen lu wuteeg loolu des naa faat wala wa ana moom am ana wala boog man mii di firawna xayrun waa man maa gën boog gina tedd min hada est ce que man mii boobu gënuma min hada ci kii nga xamante ne nii alladi mi nga xam ne huwa moom mahinun dafa doyadi wala yakaadu yubiin xaw a wax lu leer sax daanaka manu ko Seydina Muusa lay sabote nii di wax ne moom de toute façon wax ju leer sax daanaka manu ko waaye yéen xanaa kay nag ba ngeen nag ba nga xam ne mahin ak a doye di te wax ju leer sax daanaka xawu koo man kàddaam la waxul dëgg Firawna tabaaraka wa ta'aala masula yónni yonent boo xam ne manu la wax wax ju leer falawla ulqiya alayhi aswira mu ne nag ci biir discours bi waa ana lan moo dee teewoon ala ñu ulqiya ñu sànni ci moom mi aswira ay ay ay ay ay ay lam yoo xamante ne nii min dahabin ci wurus lay doon aw jaa boog wala boog mu dikk maahu ànd ak moom bi ñuy woosi bi muy ñëw naan yàllaa ko yónni al malaayika yi muqtariniina ñu daal di lëkkaloo def benn groupe daal di ñëw ànd ak moom ngir dëggal ne moom mii borom bee ko yónni fastaxaffa qawmahu kon nag ñu yem noonu waaye boobu insha allahu taala ci laaya bi nga xamante ne mooy 54 bi bi di ñëw ñu jël ko fi nga xam ne moom lay wax ne fastaxaffa qawmahu fa ata'u innahum kaanu qawman fasiqin wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi